wal mu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi wal ghaarimiina wa fi sabiilillah wa ibni sabiili fariidatan min allah wallaahu aliimun hakiim. suñu boroom subxaanahu wa taala mu ne innama sadaqaat dëgg-dëgg zakaat yi ñuy rekk la yelloo waaw mooy ñan mu ne lil fuqaraa ñeel na way ñàkk ñi. wal masaakin ak miskin yi wal aamiliina alayha ak ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey wal mu muallafati qulubuhum ak ñi nga xamante ne dañ leen di jox ngir ñu rester ci diine ji parce dëgëral leen ci diine ji wa fi ak ñi nga xam ne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 est-ce que faqiir bi moom moo gën ñàkk wala miskin bi moo gën ñàkk dañ naan la premièrement euh, al faqru ak al maskana euh, ndax al faqru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 boo seetloo boroom xam-xam yi rahmatullah am na leen waaru kay loo xam ne ginnaaw lii lu jaroon a préciser mooy euh, baatu faqiir ak baatu miskin wala fuqara ak masaakin <coughs> bu dee ne dañoo tudd benn ci ñoom ñaar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 un tiers alalam la def testament ndax as-sulusu wa sulusu kasiir waaw la say yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon sayna Sa'd ibn Abi Waqqaas ca Makka ba mu yaakaaree ne day dem day day génn àddina loolu xam nga gisaguñ ko loolu ci ci fatxu ci xajjatul euh, wadaa la xew hmm? dina ñëw ci xadiis boobu a sulusu wa sulusu kasiir insha allahu taala léegi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 ñu ne leen bismillah ñu ngi leen di déglu ñu ne mooy fi muy wax ne yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matraba waaw ñu ne suñu boroom dane yatiman yatiman maqraba mooy koo xam ne ab yatim la mooy yatim mooy orphelin daa maqraba koo xam ne daf laa bo bo bo jege la ci yow nga ne ma mais euh, loolu lan la doon wax bay wax lool ma la non c'est euh, mooy bi naan euh, alxuraan naan falaqtahamal aqaba wa ma fakku raqaba voilà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 ci gàttalaa ñu ne léegi léegi euh, Shafi'i yi yéen nag fan ngeen teg seen wax ñu ne ñu nit alquran lañu am ñun alquran lañu am ñu ne non euh, faqir moo gën a ñàkk faqir moo gën ñàkk parce que faqir bi lan moo koy wane ñu ne suuratul kahf keroog bi Seydina al Xadir di damm gaal ga Seydina Muusa